aousubillah min sheytan irajim bismillahi irahmanirahim wasalatu wasalaamu ala rasulillah wajal kalaami rasidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arsida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziara di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel Touba Vision moo xam ci réew mi la wala ci bitim réew ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp nga xamante ni yéen ñu koy topp saa su nekk waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér naka noonu lañ koy ñaanal bépp kilifa diine. naka noonu nit lañ koy ñaanal borom pàkk bu sell fii borom pàkk bu sell bii di Serigne Abbas Mbacké di bu maam Thierno Ibrahima Fati. niki noonu kenn ku nekk gis na taxawaayu Touba Vision ci li nga xamante ni mooy Al seen daje yu mag yi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii mu doon loo xamante ni nag ku leen yàgg a topp rek ci lii nga xamante ni mooy waxtu koor yàgg nañoo dundal lii nga xamante ni mooy waxtu koor ndax bëri na ñoo xamante ni tey jii ñi ngi def ay jataay ay fulku jataay yu mel ni di woo ay nit ñoo xamante ni dañuy waxtaan di dundal li nga xamante ni mooy koor fii lañ ko jëlee fii ci Daarul Muxti mu mel ni nag loolu ren ji sëriñ bi dafa gën a firndeel loolu gën cee ñaax li nga xamante ni mooy taalibe yi ci li nga xamante ni mooy taxawaayu koor kenn ku nekk xam na ne fële ca Touba diirub ñu umee benn fanu koor ba léegi sëriñ taxa fu tàkkusaan fu tàkkusaan jotee rek day dajale donga yi nga xamante ni ñooy jànkati xasida yi nekk fële ca Touba yendoo gonte ko dundal ci li nga xamante ni mooy xasida yi ngir lan màggal weeru tedd wi nga xamante ni mooy weeru koor xam naa ne loolu moom dañuy daal di gàttal daal di jox suñu axma mu wax ñu naka jekk ci day mel ni lu ñuy royaat la waaye seexuna ahmadul xaddim ni la ko daan dundalee mel ni sëriñ Muntaxa dafa ñëw firndeel loolu waaye aloofa nag loolu dañ ko yàgg a xam ci li nga xamante ni mooy weer ni mu màggee ak ni mu teddee e, ci li nga xamante ni mooy taxawaay bi nga xamante ni moom la ci jullit waram waaye rawatina ab taalibe ba naka jekk fu koor jotee ñu koy dundal ci dundal lu am solo fii ci jumaa ji e, Al nag comme niñ leen koy waxee amaana li nga xamante ni mooy taxawaayu koor gi daf cee gën a fës gën cee ràññeeku waaye kuréel la goo xamante ni ñi ngi dox ci yeneen yoo xamante ni incha allahu rabbi jotaay bi nga xamante ni ñi ngi koy seq ak bu ñu ci demee ba ci kanam rek lu ci bëri dina ci leer waaye ci ab tënk bu gàtt rek dañuy daal di jébbal kàddu gi sëñ Ahmadou mu baaxee bokk yi nga xamante ni mooy ñoo ñuy bàyyi xel ci réew mi ak ci bitim réew ci nii nga xamante ni moom mooy taxawaayu Al Wafa ci koor gi waaye rawatina nii ko sëriñ Muntaxa ñëwee salaat ko ci bépp ndigal boo xamante ni war na la ci fépp foo mënti nekk di ko dundalee li nga xamante ni mooy ci weeru seetlu wi kon dañuy daal di taataan kàddu yi nga xamante ni moo nar a bàyyeekoo léegi ci sëñ Ahmadou mu soññaat rek waaye waxaat ne li nga xamante ni mooy weeru koor teddaange gi nga xamante ni moom la am fépp fu ab murit nekk di ko màggal ñu ngi ko jëlee ci seexuna Ahmadul Xadim kon ñu teewlu sëriñ Ahmadou. aoudu billahi min acheytaan irrajim <clears throat> bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa moolana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajcal kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida yëpp noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey am mbégte ci jataayoo ak ci jamono ji ci weeru sell wi ci fukki fan yu sell yi nga xam ne mooy fukki fan yi ci mujj bu dee ni nga xam ne noonu la sëñ du laaj te mooy weeru koor wi ak ni ko sëriñ bi fonke woon loolu mënees na cee wax ne sëñ Tuubaa day koo xam ni yàlla ci boppam la bëgg jaare ci bëgg gi mu bëgg yàlla nag moo tax lépp loo xam ni lu aju ci yàlla la rek mu bëgg la moom da wax ne yàlla la gën a bëgg ci lu may yàlla waaye bu yàlla weesoo yàlla bu mu wees sax waaye maanaam yàlla du weesu waaye ci waxin rek ginnaaw su ginnaaw bëgg gi mu bëgg yàlla gi bëgg gi mu bëgg Seydina Muhammad moo ci topp waaye ginnaaw loolu bu ñu seetloo alxuraan bi nga xam ne waxi yàlla la itam dañuy gis ne mu wax ne moom dama ko bëgg ngir yàlla noonu it la waxee ne weeru koor wi da ko bëgg ci yàlla itam ngir yàlla wax na ne Uh, uhibbuka xubba daati la wax weeru weeru koor gi inni uhibbuka yaa shahra siyaami bila ghashin maanaam bëggu sell goo xam ne dara raxu ko dara sababu ko amul benn intérêt bu tax mu bëgg bëgg googu li ñuy xubbu daat loolu ko bëgg moom lu bëgg kon mën nañ ne weeru koor weeru Sëñ Tuubaa li tax Sëñ Tuubaa bëgg ko nag mooy bëgg bëgg yàlla subhaanahu wa ni mu ko wax suñu borom dafa wax ne as sawmu lii wa ana ajzi maanaam dafa wax ne koor maa ko moom suñu borom wax loolu te maa koy fayal saa bopp foofu nag nit yàlla yi nga xam ne ñooy nit yi yi nga xam ne dañuy dégg ay sew-sew ci biir waxi yàlla ji ak ci biir waxi yonente bi sallallahu alayhi dañuy wax ne ginnaaw da wax ne waa ana ajzi bihi mooy jëmm yàlla mooy fay mooy fay mooy fay koor maanaam asawma lii wa ana ajzi bihi mooy jëmm yàlla mooy mooy payu weeru koor maanaam koor boo ko taxawee dëgg dëggi nañ nañ ko war a woore maanaam yàlla nga ci amee mooy sa diggante yàlla ra tax subhanahu wa taala xëy na loolu benn la ci e, secret wala mbir yi tax sëñ bi fonk waaye lu mën a xew sëñ Tuubaa fonkoon na weeru koor fonk koo xam ni ma seefut gis nu mu ko nu mu fonk leneen fi ne am na xasida goo xam ne da ko tënke chehru ramadana chirri yi weeru koor mooy sama secret am na xasida yu bari sax da ko tënke chehr maanaam ne maa ko moom moom moo ko moom ñaan na ko yàlla gis nañ fu ñu ko ñaan yàlla ginnaaw bi mu wax ne yàlla may na ma weer wi gis nañ itam mboolem yi am solo yu baree bare wax na ci biir weeru koor la ko bi nga xam ne mooy wirdu tariqa murid nga xam ne weer wam ko jotee gëstukat yi wax nañ ne weer woowee nga xam ne ci la taalif euh, wakaana xaqan bi ca Mauritanie ca Aksasin gis nga wal waadu lii fii ramadana najaza wax ne loolu jot ki mu jot wér ma moom na jublu mooy la ko yàlla digoon jox na ko ko ci weer wi la ko amee muy weeru koor weeru koor ca la ca la jot wérdu woowee gis nañu itam alquran itam wax na ne ko ko joxal subhaana yàlla ko ko jox waaye wax na ne ci biir weeru koor la ko joxe gis nañu itam mu wax ne maqaamam kun fa yakun te mooy e, lépp lu mu bëgg rek yàlla fekk ko ci loolu mi ngi ko amee ci weeru koor yu bare bari yoo xam ne sëñ bi daa wax ne ci weeru koor la ko amee ludul wax naa ko wax naa euh, maanaam yu baree bari yoo xam ne wax na ko ci weeru koor la ko amee maqaam kun fayakun moomu mooy li alxuraan di junju ne alladi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquuna dajaa teg ne lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim dalika jazaa'ul muhsinin maanaam yàlla dafa am ñoo xam ni ay niti boobam la ñoo xam ni da leen a gërëm ba lépp luñ nekk mu fekk leen ci lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim mooy lu ñu bëgg rek lakk ma shiita indi mooy loo bëgg rek am nga ko ci man maanaam loo bëgg mu fekk la ci maqaama moom nag lan yàlla tudde maqaama kun fa yakun xam ne daalika jazaawul muxsiniin ñi nga xam ne ñoo doon ixsaan ñoo koy ñoo cay mën a am joti li yukaffir allahu anhum aswa alladi amilu wa yajzihum ajrahum bi axsani alladi kaanu yamaluun alaysa allahu bi kaafin abdahu loolu nag suñu tuwaa daan ci la ko ame maqaama moom des koy weesu ci nit yàlla yi ndax dañoo xam ne am na na nitu ñu wax ne kun jusutuha waaye li ma bëgg a wax mooy yooyu nga xam ne mooy yu am solo yëpp boo seetlu sëñ bi wax ne ci biir weeru koor la ko amee weeru koor it àggoon na ci sëñ bi dalaa gisee weer wi ci boppam di waxante ak moom loolu lu yéemu la nga xam ne sëñ bi na ne tukki ba la dale di gis jëmmi weer yi ñu ñëw ci moom comme ay jëmm loolu gis nga ba mu nekkee ca tukki ba ca maayomba koor ga ko fa jëkk fekk nga xam ne sëñ bee ko nettali boom koor googee bi weer wi ñëwee da ci def ak xasida di wàqanteeg weer wi mooy yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi foofu la tàmbalee xasida waaye ci biir weer wi ci la ko wax ne uhibbuka xubba daati ci la wax ne ko uhibbuka yaa sahra siyaami bila xishin yooyu yëpp ci la ci biir weer la ko wax nga xam ne si mu daa wàqanteeg moom loolu it mooy li nit yàlla yi junj ci junj yi nekk ci aaya bi suñu borom wax ne fa man shahida minkum shahra maanaam waxut fa man adraka shahr ramadan fa man shahida minkum shahra kon weeru koor weeru Sëñ Tuubaa la bu masaa ñëw itam sëñ Bachir wax na ne day mooy raw ayit ci moom maanaam ca barax loolu laa la tàmbale di ko waajal dara dajale nit ñépp di leen wax ne leen kat na ngeen fexe ba maanaam fuglu seen xol ndax seytaane kat bu duggee ci weer wii dañ koy tënk loolu nag la xam ba yitteem mooy fi ne balaa weer wee ñëw ci baraxlu lay fexe ba ji ci seen xol loo xam ne bu demee ca biir ramadaan ca lay jàq ca lay jebbi loolu nee na dénkaan yooyu sëñ sëñ Basiru am na jataayum ci net li yoo xam ne wax ne foofu ci baraxlu la ko daa defee biir weeru koor it nee na da ci daa ëpp jàmm mbégte lay lay lay lay lay lay lay feese loo ko laaj mu jox la ko ci biir weeru koor te itam ñëpp la daa la daa dimbale maanaam màggat ñi sëñ Basiru wax na lem leen na defal gone yi ba ci mag ñi ba ci mboolee Muhammad naas bi ñëpp dañ leen laa defal dañ laa defal ay xewal yu bare bari suñ suñ bés daa ne xeeti lekk yëpp dañ ko daan daan ne fa gàññi ay téeméeri téeméer la wax ñoo ñoo ñoo daa ñoom ñoo daa xewloo fi moom ndax lekk yi dafa daa bari nee na sax bu dee lu mel ne café eh, yi ak ataay yooyu moom ay ay ay ay ay ay cin lañ ko daa taal yoo xam ne du du giim waxtu wu cin luñ teggi rek tegaat geneen ñoo lañ koo daan defee ñuy séddale ah, bu dog jotee ba keroog ah, lekk di di di xaram mooy mooy wënjël wax na ne itam ñi nga xam ne ñooy ñooy borom xam-xam yi nag ñoom suñ biir leen daa berndeele maanaam jëmmam léeg-léeg mu ñëw jataay ak ñoom nga xam ne nee na xéewal googu ñoom moo daq ci ñoom xéewal lekk yi loolu suñ bi da ko def bu ko defee loolu kon moo doon aw dundinam mu fonkoon ko lool berne yi ñuy def ak jataay yii nii lépp ci Sëñ Tuubaa mën nañ la bàyyi ko dañ ko dundalaat rek yemut ci loolu itam fi ne bu weeru koor sëñ Basiru wax ne li gën a fës ci ak jaamu yàlla mooy jàng alxuraan ak dimbale infaq ñaar yooyu moo ci gënoon a fës fi bu dee naafile gi da ko wutaloon koo xam ni mooy naafile ci jàkka ji da ko daa na ne ca baraxlu la ko daa tàmbalee lijjanti de xool am njàngam ak tajwiidam ak ahkaam yi ni mu ko waxee am na ki ko daa eh, Abdullah ibni Ayhe yaakaar naa mooy ki ko daa naafilal nga xam ne bi mu faatul la indi dañu indi mel ni mbokkam kooke nga xam ne dafa bind day boroom xam-xamu euh, dafa géeju ci xam-xamu euh, ilmu alqiraat bind na ci téere bu mag sax moo daan naafilaal sëñ bi ca ca ca njaareem sëñ Basiru indi na ko kookee nag sëñ Basiru nee na ku masaa di la bis bu ne sëñ bi dina la yónnee ci xéewal yoo xam ni ak ay ay ay alal yoo xam ni at mi yëpp mën na la ca yor te bi seet la la ko daa yónnee kooku te nee na bu ñëwee ba weer jeexit mu dajale loo xam ne daanaka xaw naa toll ne lam la jox ci weeru wi yëpp yónnewaat la ko nga xam ne at mi yëpp daanaka yow bu la neexee doo fi doo fi doo fi moom maanaam noonu la ko defee Sëriñ Tuubaa noonu la meloon ci alxuraan gis nga naar boobu si kenn ci naari ganaar yi wax wax ju xorom ne man dootuma am wutati mécc ndax ginnaaw Sëriñ Tuubaa ngi fi te lii muy def ci kaamil yi mi ngi ko ci def man sama yitte mooy bind kaamil rek jaay ko sëñ bi lam may jox bu ma ci dundee bu demee ba nar a jeex ma bindaat beneen jaayaat ko ndax moom du delloo moom kamil moom nekkoon na jëmm joo xam ni foo ko loo ko jaay mu jënd ko du waxale te ko indi mu jënd benn bi sëñ ba sëñ mu lam nee na jënd na ci juróom-ñetti téeméeri kamil boobu xam nga mool yi am gutoon dañ daa bind rek looy bind indi mu jox ko wax ne ma in ubali ida ma danna du maali anni bi ujrati al mushafi lgaali maadaama xawtul wara xaqan yu bajjiluhu maadaama xawtul wara nu euh, ko xaqan yu bajuloo fi wa yabzulu fihi xaaliyal maali ni mu ko waxee dafeeg sëñ Tuubaa ngi fi daal nii rek lay lay kon loolu daal mooy gàttalug ni sëñ bi dund weeru li cëpp daana ci ay xasida bu demee mu di ko tàggu te loolu itam ni mu ko nekkee ci njaareem nii ba mu nekkee ci coono itam noonu la ko doon dunde mooy ba mu nekkee ca mm, tukki ba noone nga xam ne dawut am sax lu mu lekk waaye daana fexe ba bu dog jotee mu dog kooram wisaal la fa doon def te mooy koor goo xam ni da ngay ko woor ba ngoon nga fexe ba koor gi doog rek nga wéyati nag ba ëllëg nga wéyati woor maanaam weer wam def ci maayom ma noonu la ko defee moo ko nettali boom ci ñaari xasida yooyu yaa dal busharaati moom la ko tàggoo yaa xayra def na xam moom la ko nuyoo waaye wax na ne yaa bu busharaati ba ba ba koor ga jeexee dafa toog ca fa gën a yaatu ca bërëb ba ñëw fa ne ni mu ko waxee ma sangu ñëw di julli julli it waaye nag suñu borom awuma leen lu ma génne mburum koor bu ma ko amoon it awuma ku ma ko mën a jox ndax fi ay yëfa rek ñoo fi ne ci la def na xasidaam googu ala innani arju min al waasiil xaqi bi jaahil mu xafa naasir xaq bi xaq maa ngi jégalu ci wéet yi may jaxase waaye loolu daal mooy gàttalug li ma jàpp ci sëñ bi ak weeru koor ñaan yàlla taas ñu ci barkeem te nongul nu sunu koor yëpp defal dencal nu ko fa yàq ak lu solo loo xam ne nag da ci am mooy xam ngeen ne fukki at ay fukk fukki at ak nangam ci ginnaaw murit gi koor moom am na nuñ ko fi dundalaate ci jataay yi ñu def ci tàmbale ko ci Al bi ak jumaay Touba ak ci réew dëkki murit yëpp ba ci Sénégal gépp mën naa ne waaye ren dafa lu ci yees mooy Cheikh mun Mountakha mi nga xam ne mooy xalifa bi ñu ñaan yàlla yàggal ko lool te ànd ak wér woote gi mu ko woote ak ni mu ko dundalaate ku ne xam ne lu yees la moom maanaam ren murid yi woor nañ koor goo xam ni <clears throat> yaakaar naa koor gu suñ tubaay bëgg lay doon ndax suñ bi daa joxe ndigal moom ne murid bu ne bu tëkku saane maanaam na nga nekk di def ay jaamu yàlla ci jàng alxuraan ak xasida dundale ko ko moom ci boppam moo ko jiite ci Tuubaa ne gis na ko ci télé yeeg kii nga xam ne moom mooy toog mbooloo mi toog di jàng xasida jàng mu sell loolu nag lu am solo la xam ni man jàpp naa ne lool ne sëñ Tuubaa am bëgg na ci ndax weeru weeru sëñ Tuubaa la maanaam weeru koor weeru sëñ Tuubaa la moom ni ma ko waxee moom ci mu wax ne yàllaa ko jox weer wi yàllaa ko ko may kon ku ko gën a dundal gën ko fonk yaa ngi dundal ah, mbirum sëñ yaa ngi dundal loo xam ne sëñ Tuubaa ko moom yaa ngi liggéeyal sëñ Tuubaa ci loole loolu dara gënu ko rëy kon noo ngi ñaan yàlla nangu lépp rek te taas nu ci barkeb kilifa googu ak kilifa yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah jërëjëf sëriñ Ahmadou Mbacke mbokk yi. yàlla nañ suñu borom defal dégg ak topp wax ji leer na macha allah it eh, képp koo xamante ni taataan nga kàddu yi rek naka jekk ci ni nga xamante ni noonu lañ ko miinee ci wax ju set ju leer di ñaan suñu borom bàyyi kook am xelam li nga xamante ni moom la ñuy faral di séntu ci moom saa su nekk mu koy matale waaye mu mel ni xam naa ne sax waxtu yi moo ñu xaw tënk waaye amoon nañ beneen laaj boo xamante ne bëggoon nañ koo laaj waaye xam naa sëñ Mouhamed bu ñëwee rek dina ko matale mel ni ci biir loolu tax na ba kuréel gi nga xamante ni mooy alwafa euh, xam loolu xam li nga xamante ni mooy bëgg-bëggub sëriñ bi euh, tax fu weer wi jotee rek moo xam fu nitu diine nekk dañ la fexe indi fii nga xamante ni mooy daarul moxti ngir nga wax fi wax joo xamante ni luy jariñ nit ñi la ci lii nga xamante ni mooy seenuk seenuk seenuk àdduna ak alaxira ndax day mel ni jataay yi nga xamante ni moo fi am yépp buñ ko toppee kenn ku nekk ci bokk yi nga xamante ni yaa ngi doon topp jataay yi rek gis nga ni nga xamante ni noonu la jataay yi amee solo naka noonu buñ fi doon lim ñi nga xamante ni ñoo fi jaar daanaka euh, mën naa mën naa bañ sotti mën naa sottit waaye da ñi fi jot a jaar ñëpp mënuñu leen a takk ci benn jataay bi xam naa ne buñ ko gënoon a waajal dinañ waaye buñ ci tuddeeku ci mel ni sëñ Modou Mamoun Bousso Baye Amsatou Diakhaté oustaz Serigne Sambay eh, Serigne eh, Jili Abdou Khader sàmb buñ ko limee xam naa ne dañuy dañuy daal di jum waaye xam naa Serigne Mohamed day ñëw rek ci wàllu ah, day mel ni eh, liggéey bi macha allah am solo gi nga xamante ni am na ko solo jamono jii nga xamante ni ci la ñu nekk mboolem fa ab jullit nekk rek xam na liggéeyub Al ci ni nga xamante ni mooy seen pësteef ci li nga xamante ni mooy lislaam mel ni kuréel gi day waajal bu baax a baax a baax a baax a baax koor gi ci beneen anam comme ni muy waajalee lii nga xamante ni mooy euh, thème yi nga xamante ni dañ koy dañ koy gëstu di ko indi ci lii nga xamante ni mooy daara ji ngir ko fi teew rek mën cee jële bind noonu it ñoom lañ koy waajalee ci bépp xarale boo xamante ni yaa ngi ci réew mi ak ci bitim réew ngir yaatal li nga xamante ni mooy liggéeyub Alwafa sëñ Mouhamed xanaa nga tontu ci laaj boobu. bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maolana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain eh, naaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam noo ngi nuyu bokki jullit yëpp nuyu bokki taalibe yëpp tey jiital ci nuyoo bi ak ci ziyaar yi cheikh mahamadul muntaqa xafisahullah wa raa di ñaan sunu boroom mu sàmmalal ñu ko te te aaral ñu ko eh, mel na ne li li li ëppoon solo ci waxtaan wi sëñ Ahmadou Mbacké wax na ko rawatina weeru koor ak diggante weeru koor ak sëñ bu mag bi mel ne weeru koor dafa mel ne tawféex ji suñu borom di defal jullit ñi boo dee xool taarix daa mel ne ci weeru koor rek la moom la leen koy defal ndam yu mag a mag yoo xam ne lislaam am na ko ci weeru koor la ko lislaam am euh, barab boobu ñuy wax Andalus te tey xëy na muy diggante muy Espagne ak Portugal diggante boobu mu ngi tàbbi ci loxoy jullit ñi ci fukki fan ak juróom ci weeru koor ci la Abdourahman ad-Daaxil euh, yàlla defal ko tawféex mu dugg foofu di Andalus ba nekkoon ci loxoy jullit ñi fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ci la sunu boroom defal tawféex jullit ñi ci lim bu néew ñu jàmmaarloog waa Quraysh gañe leen ci bis boobu nga xam ne alxuraan yowmal furqaan la koy wooye ba tey ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ci la sunu boroom defaloon tawféex jullit ñi ci njiital Salaahuddin Salaahuddin al Ayyubi mun ci xare bu siiw boobu ñuy wax maarakatu xatiin mu gañe tubaab yi nga xam ne e, dañoo jógewoon woon Europe ñëw di xatal jullit ñi ci penku bi boo ko toppee daanaka ndam yi suñu borom defal julli ni ci weeru koor mënee su ko lim ba ni ko sëñ Axma waxee ci digganteem ak sëñ bu mag bi nga xam ne ci la ko suñu borom defal tawfeex yu yu mag a mag e, te muy ganam goo xam ne moom sëñ Touba dañ ko ko war a teral dañ ko war a teral waaye moom nag moo ñu wax yan xeeti berne lañu ñu war a teralee weeru koor waaw mbooleem xeeti topp yàlla yi dañu ko da ko da koo yaatal mbooleem lu neex yàlla rek ci xeeti topp yàlla yi dañ cee war a moom lañu ñu war a teralee weeru koor eh, loolu moom duma ci dellusiwaat ni mu ko ni mu ko waxee mooy dundal xam-xam ci la bokk euh, xëy na wàll googu di dundal xam-xam nag ci la euh, kuréel gii di wax Al Wafa ci wàll googu lay bay waaram moom di ci dundal xam di ci dundal weeru koor gi waaye xëy na li mu indi ci lu bees mooy yaatal googu nga xam ne dafa yaatal boroom xam-xam yi fiy ñëw di def ci waxtaan ndax sànq sëñ bi wax na ko mënoon nañ bis bu set ñu jël kenn ku dëkk ci dëkk bi mu def waxtaan woo xam ne ñëpp danañ ci jariñu waaye sëriñ Touba ci boppam moom moom maanaam moom moo yaatal moo yaatal eh, mustaxatal benn yoon am mbiram moo tax alwafa itam di yaatal ab liggéeyam ba nga xam ne fépp fu xam-xam nekk rek fépp fu ab boroom xam-xam nekk te xam-xam ba nga yor boo ko indee ci ëttub Al ñu mën see jariñu ñu dox ca ba mu ñëw euh, kon lu mel ne fukki at yi ñu weesu moom buñ doon xool ñi nga xam ne ay boroom xam-xam lañ jaar ci barab bu sell bii di jumaay Daarul Muxti ji euh, lim bu takko takko la yaakaar naa dina romb ñaari téeméeri nit romb na ko romb na ko lu bari Euh, tawfeex jooju nga xam ne suñu borom defal nañu ko nag euh, sëñ Abdou Samad doon na ko junj ci ngoon di wax ne sirru xëy na sirru doxuk liggéey bi mooy weeru koor ci boppam moo am barke ba nga xam ne lu ñu ciy defal suñu borom tàmbali bi bu amee jafe-jafe it euh, suñu borom dana ci def barke ba nga xam ne day waxtu wu nekk day yokk ndax ku am seet seetlu xam nga ne bi ñu tàmbalee liggéey beeg léegi day jëm kanam rek. dellu lu gannaaw benn yoon te loolu doonul loo xam ne lu yomb la euh, noonu tam lañ ko fas yéenee wéy la rek mooy yaatal gi ak fu xam-xam mën a nekk rek ñu indi ko ñëpp jàpp ci xëy na fànn googu mooy fànn liggéeyal sëñ bi ci xam-xam ak dundal weeru koor ci xam-xam waaye Al am na beneen kanam am na kanam goo xam ne day kanam gu muy gu muy nëbb wala kanam goo xam ne du ko faral di fësal waaye lu am solo la ci liggéey ci liggéey bi muy def mooy sëñ bu mag bi léegi ngeen léegi sañ am wax na ko ni mu daan joxe ni mu daan séddalee ñam yi ak ak tabe gi nga xam tabe woon na ko ni mu daan yokkoo ci weeru koor moo tax alofa am na wet goo xam ne wet googu wet googu sëñ bi doon def ci di joxe aw ñam di taxawu ñoo xam ne e, dañ leen di taxawu ndax ay jullit lañu te jullit ñi dañoo war a dimbalante doon naa ko juñu ci ngoon wax ne am na commission boo xam ne commission sociale la lañ na ya te mooy di dimbalante rek ci biir ñi nga xam ne ñooy maanaam jullit ñi loolu nag lu am loo xam ne ñépp war nañ cee jàpp ndax joxe aw ñam moom sunu boroom daf ko fonk lool wa yut'imuuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran te sëñ mag gi wax sëñ mag wax na ci masaaliku ji naan wax ne benn tibb nga def ko ci gémmiñu ku moo gën tabax junniy juma kon xëy na dana am ñoo xam ne xam nañ Al Wafa ci nashrul ilmi ci tasaari xam-xam ak thaqaafa islamiya te xëy na maanaam na googu wala wàll googu nga xam ne wàllu dimbalante la ak taxaw ñi nga xam ne eh, seen loxo jotul seen gannaaw ni ñu koy waxee xëy na miinuñu ko ci wet googu te moo liggéeyu tasaare xam-xam bi ñoo mës a ànd naka jekk waaye dafa doon loo xam ne eh, dafa laaj maanaam maanaam yàlla sunu borom subhaanahu wa rek moom lañ ci dak bëgg-bëggam moo tax daanaka buñ koy waxee dem dañ koy wax ngir koo xam ne loola ñox euh, maanaam soxal na la wala mu ñor la euh, nga mën see jàpp loolu mooy li nga xam ne moom la alwafaat yi taxawe di dundal xam-xam di ko tasaare xam-xam nag wutaluñ ko benn frontière xam-xam yëpp ñu ko waxee woon ci ngoon rek du du du fiq wala euh, wala charia rek la wala charia sax moo làmboo lépp waaye lépp loo xam ne rek xam nañ ne lu amal lu amal njariñ askan wi la loola dañ koy jàppee mm, maanaam xam-xam waaw xam naa loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko bëggoon naa ko leeral bu fekkee am na wàllug euh, tasaare xam-xam gi euh, maanaam sëñ bu mag bi dafa wax inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa bil ulumi la jiital te ba muy wax loolu sax booba li ñuy wax a sawra al ilmiya sawra mooy maanaam révolution bi nga xam ne am na ci wàllu xam-xam nga xam ne fi mu ne Sëñ Tuubaa ba muy jël xam-xam di ko def di ko def ngànnaayam booba booba ngànnaayul euh, matière moom moo gënoon a fes waaye fi mu toll nii nii dañuy wax ne ku la ëpp xam-xamu ku la ëpp xam-xam réew mu la ëpp xam-xam mu la gën a yokk ci wàllu technologie ci wàllu xam-xam moo la ëpp doole fi na doole doole doole ji ñuy xeexee léegi nekkatul ci yor ay ngànnaay yu bari waaye xam-xam bi ne réew mu la ëpp xam-xam rek moo la daanaka moo la ëpp doole ñu dem ba mu yàgg sëñ bi mel ne la ma waxoon nag dafa mel ne dafa gën a fës mooy léegi sawra ilmiya dafa am mooy information dafa tasaaroo jumtukaay yi ñuy tasaari xam-xam itam yokk bu mel ne kon jumtukaay jum jumtukaay xam-xam yi yokk kon kon yokk na bu baax a baax mooy mooy mooy ngànnaay loo xam ne moom la sëñ bi doon tànnoon ngir jàmmaarloo ceeg noonu bu fekkente ne sëñ bi xam-xam la tànnoon ak ragal yàlla gañe ci noon yi mu mel ne jamono jamono yi ñu nekk jullit ñi dañooy li ñu li gën a fës ci ñoom mooy néew doole mooy seeni noon ñi ngi leen di mel mel ne dañ leen a jàkku te te ngànnaay li sëñ bi tànnoon ba léegi mi ngi fi ndax ngànnaay li moo ama moo amatul efficacité wala niñ ko war a jëfandikoo noonu lañ noonu lañ ko jëfandikoowul loolu ab laaj la boo xam ne ku ne mën na cee xalaat waaye waaye ngànnaay la moom mi ngi fi ba léegi te mooy te mooy xam-xam bi jumtukaay yi nga xam ne mooy jumtukaayu xarala yi nga xam ne xëy na ñi ko doon sos biñ koy sos sosuñu ko ngir ngir jàppale ci diine waaye comme jumtukaay la boo xam ne diine mën na cee diine mën na koo jëfandikoo ba li ñuy wax daawa mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ballighu anni walaw aaya donte benn aaya ngeen di dégg ci man fexe ba mu tasaaroo yàlla tey dogal tey jumtukaay yi ko mën a tasaaree jàpp ni lool nga xam ne fi mu ne mën ngaa nekk fii di wax ak ña nekk Amérique di wax ak ña nekk Asie moo tax alwafa bi nga xamee ne mi ngi taxawal jotaayu xam-xam yi du waa daaru rek a tax mu di ko def maanaam képp ku ko mën a jot rek ak foo mën a nekk ci àdduna bi loolu nag jumtukaay yi moom moo ko fa mën a eggale xam naa loolu sax dama ciy profité di santaale Touba Vision ndax bi ñuy tudd rajo yi moom dafa bokk ci mbir mi ba nga xam ne lu leen wax jege day euh, day day yiir liggéey bu rafet la ci moom la ciy def moo tax fi mu ne fu nekk ci àdduna bi nit ñi ñi ngi mën a jot xam-xam bi nga xam ne mi ngi mi ngi mi ngi génne fii jumaa ji maanaam eh, jumtukaay xarala yi day day day ay jumtukaay yoo xam ne mënees na koo jëfandikoo ba xam-xam bi foo bëgg mu egg fa nga man ko fa eggale waaw moo tax ci eh, at yi weesu yëpp rawat na ren ji gis nañ ne mi egg na ci ay mbooloo yoo xam ne daawul egg ci ñoom te ñi ngi ko jaarale rek ci lu mel ne groupe bi whatsapp yi ak yu demee noonu ak lu mel ne youtube bi nga xam ne Euh, nekk na ci jàppandik ñëpp ñëpp mën nañ ko mën ñëpp mën nañ ko jëfandikoo. jërëjëf sëriñ moo xam Mouhamed euh, ci kàddu gu matale googu kenn ku nekk xam na ne boo déggee li nga xamante ni mooy kàddu yi rek xam ne mbooloo mu xam fuñ jëm la macha allah di ñaan suñu borom gën leen a kàttanal bu baax a baax a leeral seen yoon mel ni sëñ Modou bokk nga ci ñi nga xamante ni yéen a yor lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu finance ci li nga xamante ni mooy euh, Al Wafa nag ci côté pàcc bi nga xamante ni moom nga yor day mat. ñu mel ni yow ñu leen di dëkk suñu micro ndax kenn ku nekk xam na na ñaar fukki fan ak juróom-benn ngay taxaw lu mel nii te bis bu yàlla sàkk maanaam ngay jëli boroom xam-xam boo xamante ni du nekk ci dëkk bi loolu leneen la waaye dañuy jël loolu leneen li nga xamante ni moom lañ fi gis muy wàllu bernde yi ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni mënuñu koo tudd loolu kun koy yen sa bopp rek jàpp nañ ne yen bu diis dal na sa kaw ndax ngeen koy waajalee ba lépp di yomb ci yéen saa su bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin seydina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawiri ridwaani wa tamkin uh, ñi ngi siyaare baax mbokk yi ci weeru tedd wu mag wi ci fan yu mujj yu tedd yi di ñaan yàlla sunu borom uh, lépp loo xam ne namm nañ koo def ci njëlbeen gi ba ci mujj ci jàmm yàlla ñu ko suñu borom nangul lépp lu ñu ci dal ci ay raq-raq yàlla ñu ko suñu borom jégal euh, ñi ngi sant bu baax mbokk yi nga xam ne ñooñu jiitu sëriñ Ahmadou Mbacké jërul ci dellusiwaat li mu wax ci koor ak sëriñ bi defe naa leer nañ sunu mbokk sëriñ Mouhamed Mbacké tege ci leeral lu bare bare kon loola jërul ñu ci dellusiwaat euh, ñi ngi sant yàlla nag euh, sunu borom subhanahu wa ci fekk gi ak tal geeg man gi di ko ñaanit moom suñu borom mi nga xam ne moo yor kàttan yàlla ñu ko defalaat ay at yu bari bañ mën ko teewe sëriñ bi ma ñëw ci sa bi nga laaj bu am solo la ndax li nga wax ba xoolee lu toll ci weer wala ñaar fan ak juróom bari na loolu nag e, sëñ Mouhamed am na lu wax ci ci léegi bi muy bàyyi dafa wax ne e, yàlla sunu borom moom moo gis lépp e, yàlla sunu borom moom moo gis lépp nag. moo tax li ngeen fa gis ñu koy jëfandikoo ci wàllu ay ñam ak xéwal da ngay njëkk tàmbalee wax ne ñi nga xam ne ay membre lañ ci muassasa bi ñooñu ngay tàmbalee. jëru nag ñu leen di lim ndax yàlla moom gis na te ñoom xam naa yàlla tax ñuy ñuy def kon mën ngaa jàpp ne membre yi ñoom seen bopp ñoo njëkk a tàmbali yëkkati seen alal def ci ne ñun lii lañ ci def bañ ci defee loolu nag. ñeneen ñi nga xam ne ñu bëgg lu baax lañ fekk si leen ci kon jàppal ne financement bi mu ngi jóge ci ñi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñooy membre kuréel bi yëkkati nañ seen alal def ci waaye ñenn ci ñoo xam ne ñiit ñuy jëf-jëf ju baax lañ gis nañ ñii kat li ñuy def baax na ñu ànd ci ñoom kon jàppal ne loolu mooy mooy finance bi bi nga gis fi la toll. lii nag sëñ bi ni nga ko gisee boo xoolee ni nga ko gisee yow rek euh, bari na lool bari na lool wax dëgg bu xaajee dañ def benn bilan boo xam ne dañ koy xayma defoon nañ ko ci bi bi ñu amee fukki fan ak juróom boobu bari woon na fii ñu toll mooy wax yow nag bu mu jib moom defaguñ ko ndax tey lañ tëj bu noppaloo suba ba ginnaaw suba incha allahu la ñuy toogaat ñun ñi nga xam ne ñoo seq wàll googu daañ xool xayma mbooleem lu ñu fiy jëfandikoo ci aw ñam ak lépp loo xam ne ñëw na fi ci alal ñu ne ñu ne taanal nangam la loolu moom jàppal ne fi ñu toll daal li ma la mën a waxagun daal mooy bari na daal bari na lool bu ñu ko xaymaa daal ci li nga xam ne ñam la wu ñuy jëfandikoo wala loo xam ne lu fi ñëw la ci ay xewal ni nga ko gisee itam euh, ni nga ko junj ko ci biir wax mboolem ku fi ñëw di waxtaankat moo xam Dakar nga jóge wala Kaolack nga jógee wala Louga nga jógee foo mën di jógee moo assisa moom moo la say fere ba ngay agsi boo ñëwee itam li nga xam ne war na ci yow ci nit ci teral gan muy la mu war a jëfandikoo ak la ko war a delloowaat ci ay xéwal lépp jàppal ne mu assisa moom moo koy def kon loolu sëriñ bi boo ko xoolee dana bari waaye nag alhamdulilah li am solo mooy li ma la wax léegi rek moom daal jàppal ne finance bi daal fi mu jógee mooy ñu bokk ci kuréel bi ñoo xam ne ñi ay membre lañ mën ngaa tàmbale ci ñoom boo jee tegaat itam da nga tegaat koo xam ne dafa gis ne liggéey bi liggéey bi yàlla la liggéey bi sëriñ Tuubaa mu ñëw barkale ci kon finance bi mën nañu wax ne sëriñ bi noonu lay deme macha allah jërëjëf sëñ Modou ci kàddu yu matale yooyu xam naa comme ni ñu ko waxee rek dañuy dékkaat eh, suñu micro rek eh, sëriñ Xaadim moom it mu wax ci li nga xamante ni mooy informer rek bokk yi nga xamante ni ndax liggéey bi foo ay nekk te gis ko te xam ko rek am nga yéene pas-pasu bokk ci liggéey bi ndax it doon na liggéey boo xamante ni ab denc la boo xamante ni bu wóor la bu sell boo xamante ni eh, kenn ku ci nekk ñaan ngaa yàlla bokk ci eh, lii nga xamante ni mooy mbooloo mu mel ni waaye suñu xaadim fi ñu lay jëmalee suñu laaj du ñàkk am bokk ay ay bokk taalibe yoo xamante ni dañuy am yéene ni mooy liggéey mel ndax pas-pas bu sell bi nga xamante ni gis nañ ko fi lu demee noonu ak it mbokk taal bi nga xamante ni ñoo jot a nekk ci biir membre eh, ñoo jot a nekk membre ci lii nga xamante ni mooy liggéey bi seen cotisation ak seenum daje nan lay faral di demee aoudu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yi di leen ndokkeel ci weeru tedd bi di ñaan yàlla sunu boroom lépp li nga xam ne jot nañ koo jëf ci ay jëf yu baax sunu boroom nangul na ko ñun ñëpp te fay nu ci lu kawe sunu jort li nga xam ne nag moo aju ci kuréelu mu assasatul fa mbokk yi nga xam ne ñoo njëkk a jël kàddu li ñu ci leeral mm, matale na ci wàllu nag kuréel gi képp ku ci bëgg a bokk ak ñi nga xam ne ñoo ci bokk seenu yëngu nu muy doxe lool loolu nga ma laaj li ma ci mën a wax rek mooy Al daanaka ni ngeen ko gisee ci kaw noonu rek la mel ci biir mooy dafa doon mbooloo moo xam ne dañoo ànd rek di yëngu ci lu baax di fas yéene liggéeyal sëriñ bi ci wàllu xam-xam liggéey boobu nag nekk lu xaw a jafe waaye tamit mu nekk loo xam ne dana xaw a yomb ci barab bu mel ni fii nga xam ne fi lañ koy defee ndax nekk na foo xam ne sëriñ bi ci boppam moo féetale woon boroom barab bi liggéey bu mel noonu ba tax na bi nga xamee ne yàlla dogal na mbokk yi ñu xalaat ne war nañoo def ay yëngatu yu am njariñ yoo xam ne day dellu ci xam-xam jublu ci liggéeyal sëriñ bi ni nga xam ne noonu la ko taalibe yépp di defee lañu njëkk a def ni nga xam ne noonu la ko sëñ Moodu Mbàkke mi leerale léegi mooy mbooloo mi seen jëm bopp maanaam ñi nga xam ne ñoo àndoon ñoo fexe ba kenn ku ci ne lépp loo man rek nga di ko def di loo xam ne sa alali bopp la ak sa waxtu bopp ak sa xalaati bopp ñu dajale lépp rek fexe ba lépp luñ ci mën a taxawal rek mu taxaw loolu nag bi ñu ko tàmbalee daanaka mën na maa wax ne eh, ni ñu ko seddalee muy ay kuréel rek ci jamono njàlbeen ga mooy dañu doon seet képp koo xam ne rek am nga ak cawarte ak pasteef ñu woola nga ñëw féete ci genn wàll ci wàll yi nga xam ne moom la ñuy liggéey ñu ne itam nag euh, kenn ku ci ne la nga man mën nga koo def bu ko defee nag def-def yooyu ñu dajale ko rek nu mën a toll ñu fexe ba doxal ci la nga xam ne moo moo mën a dox naka jekk noonu rek lañ masoon di doxe waaye amul wenn sas woo xam ne dañ koy sas ku ci bokk wala yenn charte yu teeng wala yu diis yoo xam ne dañ naan boo ci bëggee bokk fii ngay jaar wala nii ngay comporté woo dañoo jàpp ne rek képp koo xam ne euh, tasaare xam-xam itteel na la ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Mohamed Mbacke junjee léegi sëñ Abdou Samad waxoon ko ne sëriñ Tuubaa liggéeyam bi dafa wax ne day jihaar ci wàllu xam-xam képp ku bëgg participer ci jihaar jooju ñàkkul loo xam ne da ko ci man am na ci ñoo xam ne ni dañuy gëstu joxe seen xam-xam am na ci ñoo xam ne seen xalaat yu rafet la am am ñoo xam ne am nañu seen alal man ko cee dugal am ñoo xam seen doole lañu am ñu boole yépp nag képp ku ñëw rek la nga man ci wàll yooyu rek ñu dajale ko boole ko noonu daal la kuréel gi di doxee bu ko defee nag xam naa ne question boobu nañ ko faral di laaj lu bari mooy maanaam li ñuy yaakaar naa sëñ bi leeral na ko léegi li ñuy financé ak li ñuy def ni mu baree mm, fan la jóge loolu tamit dinaa ci dellu dinaa ci def genn leeral goo xam ne rek am na solo mooy bari na ci looy dégg ci wàllu uh, jëf joo xam ne day mel ni day laaj alal ju bari te fekk ñàkk mbir ma ci yoon mooy tax alal ja bare noonu bu fekkente ne nit ñi nga xamee ne ni ñoom ñooy liggéey nosu nañu tënku ci ay doxin yoo xam doxin yu leer la doxin yu tegu ci yoon mën nañoo def lu bari te fekk sax euh, la nga xamee ne ni moom lañuy jëfandikoo ci alal ki koy gis fa muy jàpp ne fa la àgg àggu fa loolu am na ci maanaam jëmmi doxin wu baax ak nosin ak tëralin bu baax bokk na ci li nga xam ne tax nañu mën a def lu baree bari teewul nag euh, at yi nga xamee ne nii moom lañ ci dox man damaa wax ne at man njëkk a def lim bi nga xam ne moom lañ defoon ci alal bi ñu demaatee ba tey jii mm, xaw na ko fukkute maanaam bu àggul fukk itam jege na ko at mu nekk nag liñ ciy def ci finance liñ ciy def ci alal day gën di yokk day gën di bari waaye nag yoon wi nga xam ne moom lañ ciy doxee ba léegi yàlla ngi ñuy dimbale mooy rek lu waay man bu ko defee itam des na la bind benn leetar boo xam ne moo lay moo lay firndeel ne rek li nga def jot nañ ci waaye amuñu beneen anam ci wàllu soññee boo xam ne danañ ko def ngir bëgg li ñuy am gën a bari walla li ñuy def gën a yokk li nga xam ne daal moom mooñ ci itteel mooy e, tegu gi ci yoon ak def ko ni nga xamee ni nii noonu la noonu lay baaxe mooy tax mu am njariñ loolu daal mooy doxin wi nga xam ne moo tënk doxalinu muassasatul Wafa bu fekkee kilifa yi leeraloon nañ ko kon dañ ko def ay xaaj yoo xam ni nii kenn ko ne dafa am xaaj boo xam ne ci nga nekk di ci yëngatu xaaj yooyu am na ci ñoo xam ni ñooy saytu wàllu waxtaan yi am ñoo xam ne ñooy saytu wàllu xaalis bi am ñuy saytu wàllu communication noonu lañ ko defee ak wàllu organisation ak sociale ba lépp jeex waaye xaajoo yi tamit xaaj bu ci nekk ña ci nekk dañuy dox ci seen mm, liberté maanaam kenn ku ci nekk rek day mel ne Wafa dafa def ay kuréel yu baree bare kuréel bu ci ne ñoom ci seen biir ñooy diisoo ak di nos ak a nocci lépp loo xamee ne nii wàllu woowee lu koy doxal rek fexe ba def ko te du doon loo xam ne dañ ciy xaarante wala ñuy jugloo ñëpp maanaam loolu daal bokk na ci li ma mën a leeral ci ne euh, aw doxin la woo xam ne xañ na moom moo moom lañ doon doxi ba nag ne képp ku ci bëgg a bokk nag euh, doy na rek nga jël sa alal dugal ci loolu ak bokk la ci wala nga ñëw participer ci joxe sa xalaat wala nga ñëw wax ne rek nañ ma bind membre laa boo xam ne bokk naa ci ñu seet ci xaaj yooyu ñu def bànqaas yooyu ci fan nga ci bëgg a liggéeyee rek eh, ñu ñu dugal la foofu noonu lañ ciy doxee am na ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci biir réew mi am na ñu nekk bitim réew am na ñu bare bare bare ñoo xam ne daal ñu ngi ciy yëngatu ci kuréel gi ñoo xam ne bokk nañ ci te te li li li ñu lëkkale ñun ñëpp daal mooy eh, bokk jenn yéene rek ak bëgg liggéey bi dox loolu mooy mooy mooy moo ñu lëkkale loolu nag. xam naa ne moo ñu xaw a wutale ak yeneen kuréel yi ba tax ñu bare bari bari na ay laaj yu ñu ciy laaj waaye dafa doon loo xam daal moo ko mënoon wax dama naan dañ ko euh, simplifier daal dañ ko def noo xam ne anam bu simple la rek bu fekkente ne yow ñëw nga te sa xam-xam mi ngi gën a jëm ci wàllu euh, communication ñu boole la ak liggéey ci wàllu bu fekkente ne mbirum organisation ak liggéey boo xam ne ci ñaq la yu mel noonu ñu boole la ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu bu fekkente ne dajale ay addiye dugal ko ñu boole la ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu finance waaw noonu daal noonu noonu la ñuy doxee waaye nag ubbi ubbiku nañ ngir bëgg euh, ñëpp jàpp ci euh, la ca des itam mooy euh, réunion yi nga xam ne moom lañ doon def ci jamonoy koor gi bokk na ci loo xam ne doon nañ ko wax loolu tamit dinaa ko waxaale fii kon mooy ba tey soxla nañu bu baax a baax ay nit ñoo xam ne dañuy gën a ànd ak ñun ci liggéey bi loolu moom ñu ngi koy gën di soxla ndax euh, jamono bu nekk rek nit ki am na ci ñoo xam ne danañ jàmbaare loolu waaye dañuy dem ba yàgg ñoo am yeneen liggéey yoo xam ne ca la ñuy nekk wala yeneen yittey àddina yoo xam ne day tax la ñu yéene woon lépp dootuñu ko man bu boobaa faaw dañuy aajo aajowoo ñeneen ñoo xam ñoo leen di wutuwaat kon loolu tamit ñu ngi koy leeral ne kuréel gi jamono bu ne mi ngi soxla ay nit ñoo xam dañuy ñëw ànd ak ñoom jàppale leen. ci mbooleem bànqaas yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo nekk ci biir kuréel gi. bi ci salaaj bi ma laajoon léegi euh, dafa am lu ma doon mottali rek mel ni bi sax xaw na ko junj euh, ma di la xamal ne itam ci wàllu finance boobu nga wax ñun ñi nga xam ne ñoo ko yore itam euh, mboolem commission yooyu nga dégg ñu tudd ñëpp képp koo xam ne kii maanaam ci kuréel bi nga bokk soxla financement maanaam ñi nga xam ne ñoo yore wàllu finance ñoo lay financé maanaam laj na bu ci ne ci finance la ñuy ñëw. wax bind seen bilan bi nga xam ne moom lañ soxlaa liggéey jëbbal ko waa finance waa finance nag ñoom ñoo koy xool seet euh, maanaam financé la maanaam daal jàppal daal lijaan yooyu ñu laj na yooyu ñu wax muy commission yi ñu wax yëpp dañuy ñëw ci finance bind seenu këyit wane na lii lañ soxlaa lii mooy li nga xam ne moom lañ soxlaa liggéey ci weer wi bu ñëwee ci finance finance moom xool ko jàngat ko xam ne lii jaadu na ñu ñu ñu jëbbal leen ko moom loolu daal laa ci doon doole xam naa ci lu may kii rek di sant di leen sant bu baax nag Touba Vision moom ñu ngi koy sant bu baax ni nga waxee léegi sax suñu xaadim junj na ko bu ñu xoolee suñu xaadim sekk mais ci kuréel bi la bokk te gis nga wàll gi mu a ci la ci la féeti kon loolu dama ci dëggal li suñu xaadim doon wax léegi ba mu ci bokkee yàgg na te ci wàll gi mu a baax ak ñi ci bokk ñëpp kon ñu ngi la yooyu waaye bokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee rek ñoo ngi fii ci daarul moxti ci jàmbaar yi nga xamante ni kenn ku nekk xam na ne bu weeru koor teree rek seen yitteeg seen lépp day jooy ci li nga xamante ni mooy liggéeyal suñu boroom ci li nga xamante ni noonu la sëriñ bi bëggee woon ki nga xamante taalibeem te dund li nga xamante ni mooy weeru koor waaye xam naa dañuy jox si seexu naa rek mu wax ci li nga xamante ni mooy turu Al waaye wax ñu laaj na yi nga xamante ni it ñoom ñoo ŋànk li nga xamante ni mooy kuréel gi maanaam commission yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk li nga xamante ni mooy kuréel gu mag gi ndax euh, du du du du du fukki nit du du ñaar fukki nit du fanweeri nit ay commission la yoo xamante ni kenn ku nekk ci ñoom maanaam dafa am luñ leen ci sartal am lu leen ci sas mu doon seenu matt goo xamante ni saa su nekk ci lañ nekk kon dañuy fas yéene jébbal siñ seexu naa kàddu yi bu ko defee mu mën a tëjaale jotaay. wa rahmatullahi taala wa ñu nuyu mbokk jullit yëpp di leen ziara di leen ndokkeel ci weeru koor bi rawatina ci fan yi ñu ci nekk fan yi ñu nekk ni nga xam ne mooy mujj gi di ak gore ci sawara yàlla suñu borom boole te mboolem lu ñu ci jëf suñ borom nangul ñu ko te fulal ñu ko ci barkab sëriñ bi di rafet lu jotaay bi bu baax ak kàddu yi nga xam ne kilifa yëkkat nañ ko fi muy kàddu yu am solo yoo xam ne ku ko dégg mën cee jariñu soo defee xëy nañu laaj bi ñu laajoon rek mooy lu jëm ci wàllu euh, kuréel gi maanaam nan lay doxee ak ñi euh, ciy liggéey nan nan nan la mu tëddee rek bu defee ñu indi ci ay laaral yaakaar naa ni ko ñëpp xamee Muassasatul Wafa kuréel la goo xam ne bi mu sosoog léegi yaakaar naa ren la ci fukki ak ñaar xam ne atum 2007 yaakaar naa la njëkk a def fekk nag lu jiitu sax lañ ko sosoon waaye ci la ko nit ñëpp xam liggéey bi ñu def ci koor gi ci lañ ko tàmbali. nga xam ne at mu weer jot bu bu at mu jot si weeru koor yi dikkee dañuy def ay waxtaan ci weeru koor yi niki noonu it bañ koy sos ni ko kilifa yi waxee eh, bokkoon na ci li ko tax a jóg yaakaar naa boo xoolee siyaar bi ñu def sax la lañ ci bind mooy li ko tax a jóg mooy tisaare xam-xam ak dimbali ñi nga xam ne ñoo soxla woon dimbal bañ ko sosee ba léegi jàpp naa ni ci xëy na ci loolu rek lañ nekk su ko defee nag Wafa ñoom tëddee maanaam comme ni ñu ko waxee ay ñaar ak ñett rek doxalu ko waaye mbooloom bare ci nekk yaakaar naa buñ buñ xooloon li ciy liggéey fi mu ne nii yaakaar naa na téeméeri nit buñ xooloon laaj ni yëpp ëpp na téeméeri nit waaw bu defee ci biir liggéey bii dañ ko defee dañ ko ni ko kilifa yi waxee dañ ko nosee noo xamante ne bii maanaam day tax mu jàpp na ci ñëpp ndax fi ne la ma juróom ñeenti commission ñu ngi ci yoo xam ne ñenn ci nekk dañoo beru te liggéey seen liggéey boo xam ne day mel ni ñoo ña ci des sax duñu yëgoo bu defee na yooyu yëpp boo àggee rek buñ ko boolee moo moo tudd lii ci wafa nga xam ne kii nekk ci kaw di xool rek daanaka du xam sax liggéey ba ci biir xanaa bu mayoon rek juróom lañ ne ne mën naa koo tudd ak jamono ji ko ko woon ngir nit ñi gën cee xam rek mu nekk ab xam la ci loolu am na laj na bu ñuy wax ak laj na saqaafiya nga xam ne ñoom ñooy saytu waxtaan yi maanaam ñooy tànn ñu war a waxtaan ak yan tam lañ war a waxtaane ak naka lañ koy defee ak ñi ci war a commenter rek lu aju ci mbiru uh, jotaay baag nañ koy doxalee ñëpp ñoo ko yor léegi ñu noonu laaj yi nga xam ne ñooy laaj yi xam ne laaj yi fekkale ñooy dem gëstu ji ko tontu ko ak yeneen liggéey yu bëree bëri lañ ne boobu sëñ Ahmadou mi njëkkoon wax moom moo ko jiite ci diir bu yàgg yaakaar naa bañ ko sosee ba léegi moom moo ko yor loolu benn lañ na la ci am na ci lañ na boo xam ne moom la ñuy wax lañ na tuñu alamiya nga xam ne ñoo yor wàllu communication bi. ndax xam ne mbooleem ñooy fexe ba rajo yi di ko teg ak télévision yeeg di ko jàllale ci internet bi te loolu yaakaar naa moom it lu yaatu la seen liggéey lu rëy la ndax yaakaar naa bu ma juumut li koy jàllale ci rajo fi ne nii ci li wër Touba man a ëpp na fukki rajo ak nangam li koy jàll ci ay site it jege na loolu télévision yi it bari nañu koy teg te loolu ñoom waa communication boobu ñoom ñoo ko yor communication boobu nag Serigne Mouhamed Mbacke mi moo ko jiite at yi lu njëkkoon tamit suñ moo suñ moodu moom suñ bés antenne moom moo ko jiitu woon at ko jiitu ñoom tamit liggéey bu am solo la ñuy def soo defee am na ci beneen lañ ne boo xam ne euh, moom la ñuy wax lañetul maaliya nga xam ne mbooleem luy euh, koppar yi ñoo koy saytu ni ko suñ boo woon bu defee moom it euh, alal ji fi ñu ko jëlee suñ bi wax na ko sàng weesu wut maanaam ñi nga xam ne ñoo ci bokk ñoom ñoo njëkk a génne seen yëf def ci ñoo peet képp ku koy dégg wala fu waay nekk di ab jullit wala di ab taalibe te am ci yéene it xool la nga mën nga def ko ci loolu ñoom dañ koy saytu bu baax lu fi dikk dañ koy bind wax dat ba mu ñëwee wax fam jaar ba agsi lu ci gën it noonu lañ koy defee ko defee lañ bu ne ci lañ ne ñi may lim bu noppee la nga soxla ñoo ko da koy bind indi wan leen ko ñu wan ko ñu jiite kuréel gi ñu xool ko ba gis ni loolu jaadu na ñu leen ko ñoom ñu financé ko ñoom itam liggéey bu la ñuy def at mi dañuy daje ay daje yu bari di ko saytu bu jubee fu ñu jàpp ne mu ko defee ak kon koo xam ne bu ñu la ko waxee jàpp nga ne loolu dañ ci mën a jàpp it ñu wax la ko ci anam goo xam ni duñ ci forcer kenn duñ ci wane genn kii daal tey wax dëgg yàlla yàlla defal na leen ci tawfeex boobaag léegi ñu ngi koy doxal ci ci ci ci anam gu mat sëkk boo defee lañ boobu suñ Moodu fi ne fi ne jamono bii nii moom moo ko jiite suñ Moodu bu suñ bés antaña su ko defee am na beneen lañ na tamit boo xam ne moom la ñuy wax lañ na tuli ci maa ya nga xam ne ñoo yor wàllu lañ na boobu it ñoom it ñu ko xewoon ndax kuréel gi ñaar la lu jëm ci wàllu xam-xam ak lu jëm ci dimbali ñu aajo woon ndimbal moo tax ñoom tamit seen liggéey lu ràññiku la waaw dañuy def maanaam ay ndimbal yoo xam dañ koy def ci biir koor gi eh, maanaam bu bokkut ak jotaay yi ñu dojee ci jumaa ji day am ay daara wala nit ñoo xam ne gis nañ ne aajo woon ndimbal ñu leen indil ay ndogu ca fañ nekk niki noonu lu mel ni ñu ne ci jumaa ji muy ilimaan yeeg ni ci nodd ak ñu koy saytu am na lu ñu leen warlul nga xam ne bu weeru koor jotee dañ leen koy séddale am na ñoo xam ne sax dañ leen a warlul loo xam ne même bu dul weeru koor rek weeru jot dañ leen koy jox ñi nga xam ne dañoo sax ci jumaa ji nga xam ne moom duñ dem fenn moom weeru jot ñu am loo xam ne dañ koy féetale ci diiru at mi yëpp ak it ku soxla ndimbal rek te gis ni war laa dimbali ñoom ñu dimbali la ba ci ñi tawat yaakaar naa dem sax bu ma juumul am na ko fi ñëw koo xam ne euh, tawat la yor ju metti nga xam ne joxoon nañ ko lim boo xam ne dana ko amal sara loolu dañu ko ne di ko def ci yëpp daal kon loolu ba tey ñoom it seenu liggéey la bu ko defee laj na boobu sëñ Mourou Kara Diop moo ko jiite su ko defee am na ci laj na boo xam ne moom lu ñuy wax laj na technique nga xam ne mbooleem li ñuy def fii ñoo koy saytu maanaam waxtaan yi ñoo koy enregistré di ko jàllale ci site internet yi ak it euh, maanaam fexe ba mu am qualité bu baax ak qualité bu baax yu demee noonu lu ñu war a bind ñoo koy bind ñooñu tamit lañ ne bu am solo la sëñ Xaadim Diouf mi moom it moo ko jiite ñoom it liggéey métti lañ yor même bu koor gi jàllee dañuy continuer maanaa di ci liggéey nga xam ne jamono bu ne dañuy nekk di ci liggéey ci waxtu wu ne muy liggéey yu yaatu yaatu yu mett yoo xam ne laaj na ay coono yu métti mu ànd see suñu xarim sekk mi nga xam dañ ko def lu mel ñaari xaaj ci ci ci biir waaye teewul lépp benn la nga xam ne moom moo ko jiite ñu def liggéey yu am solo waaw niki noonu it am nañ laj na boo xam ne moom la ñu tuddee lajnalu adawaat nga xam ne ñoom jumtukaay Alwafa ak turaasam la ñuy denc nga xam ne mboolem loo xam ne ci turu Alwafa la nekk te du xaalis ñoom ñoo koy téye mu mel ne yi ngeen gis si bagages yi ñuy ndogoog ak ak ak bu dee waa technique bagages yi ñuy jëfandikoo muy ordinateur yaag ak euh, kii bi nu ñu koy waxee ak ak lu mel ni rajo yeeg yëpp ñoom ñoo koy saytu nga xam ne su jeexee ñoo koy denc buñ ku ci soxla ñu joxaat la ko boo ko soxlaa bu ko kuréel gi soxlaa ñu jox ko ko bu ñoppee ñu dencaat ko ba dara lu ci sikk lañ ne boobu tamit lañ ne bu am solo maanaam suñ paate Jóob moom moo ko jiite. su defee am na ci lañ ne boo xam ne la ñuy wax lañ ne xasaayit nga xam ne ñoom. daanaka bu dee liggéey si seen liggéey ci biir koor gi xëy na fesul lool waaye lañ na la boo xam ne ñoom ay gone ñoo ci ëpp lu ñuy def mooy maanaam di di at mi yëpp dañuy nekk di di jàng ay xasida yu demee noonu boo defee fepp foo xam ne fu ñu war a dajale war faa jàng xasida ñoom ñoo fay jàng xasida lu ki noonu am na bis boo xam ne dañ koy amal tamit bu safar dikkee ci weeru safar rek ci benn ki taanu alxames boo xam ne dañ ci yendoo jàng fa na cey jàng du woo ci mbokk taalibe yëpp ñoom tamit ab xaaj lañ boo xam ne ci kuréel alwafa lañ bokk yaakaar naa sëñ sëñ Modou Faye fi mu nii jamono bi moo ko jiite mhm. su defee ak lañ na bu ñuy wax lañ na tanzim moom ci lañ ñuy ëpp solo la bokk te yàlla lañ na ci ëpp tamit ci la bokk bokk na ci war a jiital nga xam ne ñoom mbooleem lu jëm ci wàllu organisation bi ñoo ko yor ñam bu ngeen fa gis ñu joxe ko maanaam ñoo ko saytu ba jox ko nit ñi mbooleem jataay niñ koy nosee tamit ñoo koy nosee mbooleem wàllu sécurité bi tamit ñoo ko yor ba kenn ku ci nekk toog fa nga war a toog benn jalt jalt du ñoom tamit ñoo koy def liggéey bi métt tamit lañ yor nga xam ne ñoom daanaka bu dee ci biir koor gi nit ñi ci gën a métt lee liggéey la ñu bokk ndax ñoom bu ñu wàccee ba demit ñoom guddi gi dañ fay ne suba géet suba teel dañ fay ñëw di fa nekk ba léegi mooy lañ na bu yaatu boo xam ne maanaam la ciy liggéey bari na lool yaakaar naa ma juumul lu ci nekk rek ba ma juumul war naa ëpp ñeent fukki nit am na ay soxna ci biir yëpp ñoo xam ne ñoom lay liggéey rek mooy fexe ba saytu yëpp bu ñoppee bagage ñoo koy raxas lal ko nose ko euh, jumtukaay it bu ñu àggee ñoo koy lal bu ñu ndaw yi ñooy wër di xool kenn ku ne fa nga toogee di la toppatoo lañ ne boobu lañ ne bu am solo la sëñ Mun Njaay eh, moom moo ko jiite Mun Njaay moom moo ko jiite su ko defee eh, am na lañ na maal wax naa ko su ko defee nag bu loolu jàllee am na beneen lañ na boo xam ne moom la ñuy tuddee lañnatul xiyaada nga xam ne mboolem lañ yi may wax nii ñoom ñoo ko waafe nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo njiit li ñooñ am lañ na la maanaam ay nit ñu bari ñoo ci nekk waaye man yàlla dogal na man maa ko jiite ci jamono ji ñu toll nii waaye maa ñu bari ñoo ko seq ñoo xam ne ñoo ci bokk di ci liggéey mais léegi suñ liggéey mooy maanaam laj na yi ñuy wax yëpp nag ñooy àndaat di ko di ko di ko di ko di ko saytu nga xam ne kenn ku ci nekk ci li ngay liggéey boo ci naree am ab tak-tak da ngay woo ñooñu ñoo ñoo ñoo la ciy jàppale ba soxlaa ay nit ñoo lay wutal ay nit ba soxlaa ay jumtukaay wala nga dem ba ci xalaat ni nii laa waroon def wala ne ñoo la koy defal di ko nit bu fekkee nit ki dafa bëgg finance maa ci dara mu ci ñoom la koy jox ñoo xool boo xam ne lool jaadu na maanaam ñu weel ko jox jox ndigal ñu kii la ko ni noonu it même bu kenn amul benn jaaxle dañuy wër jamono bu rek lañ bu ne di jokkoo yow di xool yan jafe nga am maanaam ñu koy jéem a ànd ak yow ni noonu it moo ñoom it seen liggéey xëy na ci biir koor gi du fees nii wala jotaay du ci fees waaye liggéey bi mat la ndax ndaje yu bare bare bare la ñuy am yoo xam ne ci biir koor gi dañ koy def bu koor gi jàllee diiran at bi yëpp dañ koy def léeg-léeg dañ ci ndaje yoo xam dañ ci def temps bu bari loo xam ne dana ëpp juróomi waxtu wala ñeenti waxtu yoo xam ne dañ cey nekk rek di ci waxtaane lu jëm ci mbiru kuréel gi ak li koy doxe ak jafe-jafe yi ci nar am ak luñ ci gis loo xam ne lu mat a soppi la ñu gaaw soppi ko ci gis loo xam ne lu mat a def la ñu def ko ñoom it loolu la ñuy liggéey ni ki noonu képp ku bëgg a jëflante kuréel gi ñaar lu ci ëpp si ñoom ngay jaare ñooy xool eh, loola kam soxal ci biir kuréel ga ñu jotle ko ko waaw comme daal daanaka bu ma juum yaakaar naa lañ na yooyu mooy yi nga xam ne moo composé kuréel mu associé Wafa muy leen ne muy muy kii bu am solo daal nga xam ne wax dëgg yàlla it mu war ci sant yàlla bu baax ndax bañ ko saseeg léegi ni ma ko waxee ëpp na fukki at ak te boo xoolee at mu jot day mel ne day gën a yokk loolu it war na ni maanaam xëy na liggéey bi sell na ndax ku ci nekk da ngaa xool rek sa diggante yàlla xool la nga xam ne mooy jëgal yëfe rek nga necc waaw doo xool ni kii moo jiite lii wala kii moo jiite danga ci gis koo xam ne léeg-léeg kuréel ga mu bokk ko ci jiite moo ko mag fop wala mooy kilifaam waaye du tee moom day bàyyi lépp xam ne lii ab liggéey la mu topp ci moom bu nekkoon nañ def nii mu def bu nekkoon nañ bàyyi mu bàyyi loolu tamit bokk na ci waa su ko defee maanaam laj na bu jàllee amaan nañ lu ñuy wooyee majlis suura nga xam ne moom maanaam mbooleem laj na yi ma tudd ñoom ñoo fay daje nga xam ne bokkut ak lañ na waxoon nga xam ne mooy mooy mooy xiyaada nga xam ne moom mooy jàngal mbir mais foofa ñu bokk ci lañ na yi moo la ñuy daje lañ na boobu it suñu xaadim moo ko jiite majlis suura boobu suñu xaadim suñu saab sa moom moo ko jiite ñoom tamit daanaka ndaje yu bare bare la ñuy def daanaka weeru jot danañ ci def ndaje biir koor gi bu ñu ci duggee ay bés bu ne danañ ci def am ndaje nga xam ne tey jii mbooleem euh, laaj na yi ma wax bu ñu dajaleew kenn ku ne say jafe-jafe la nga bëgg wala ak ya nga am ci jamono boobu da nga koy wax bu defee loolu lépp ñoom ñoo koy daje tënk ko nosewaat ko soo defee indiwaat ko ci lañ bi nga xam ne moom moo mooy lañ na xayaata bi ñoom tamit ñu jàngat ko xool lañ cay wéyal lañ na xayaata it bu xalaatee mbir ba jàpp ne lii lu ñu war a doxale it maanaa loolu ñu war a yeesal la ci kuréel gi maanaam ki jiite mañ li sora boobu moom moo ko jël indi ko soo defee ñu jiite lañ li yëpp ñoo fay teew mu leeral leen loolu tamit ci seen liggéey la bokk waaw ah, su ko defee nag kon daanaka yooyu moo composé alwafa alwafa yi ni ñu ko waxee woon lu am solo la bi ñu ko tàmbalee gis nañ ni xëy na wane na ne lu baax la ndax bi ñu ko tàmbalee bari na ñoo xam ne royaat nañ ko ci ci ginnaaw bi daf ne boo xoolee fu bari ci ci réew mi Euh, ñu ngi ko fi def rawatina dëkk Mouride ak barabu Mouride soo defee ci biir wafaay ñu leeral ne amaat nañ ci ay bànqaas yoo xamante ne bii ñu ci biir Daaru Muxti lu mel ni Daaru Manaan gi ci Touba ñoom it xamante ne bii dañ koo jël lëkkale ko gii nga xam ne bu ñuy ñoom it koor gu jot ay waxtaan ci biir koor gi nga xam ne su boobaa ñun ñoo ko defatee ñu koy jël di ko booleeg waxtaan yi ñuy def di ko def ci benn kaset muy àndandoo gee ci Touba moom noonu la bu dee daaru mënaan gii tamit ci suñu genre la ñoom it ñu ngi koy def waaw nga xam ne ñooñu ba tey ay xaaj lañ ci ci ci ci ci biir mu asas Wafa bii nii kon loolu tamit lu ci mat a leeral la rawatina bu dee bi ne daaru mënaan moom wax dëgg yàlla ñoom jàmbaar lañ ci lool dañuy ànd ak ñoom ba ci rawatina ci wàllu communication bi sax maanaam ñoom it dañ ci def liggéey yu am solo waaw su ko defee it kenn ku ci nekk it ci dara kenn bëggu ci aw tur kenn ci alal kenn bëggu ci leen lu lu liggéeyal sëñ bi maanaam ak mbir yi jag rek kon nag nañ ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu jàpp ñu rek ba loolu sax ci maanaam ñu necc di necc te suñ borom defal ñu ci ngërëmul sëriñ bi ba ñi ko yor dem ba ñeneen nekkaat seen loxo te dara bañ yàqu te mbooleel luñ ci jëf rek suñu borom nangul ñu ko ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. macha allah jërëjëf sëriñ naa ci kàddu yu la yooyu mbokk eh, yi ba tey di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi doon topp ci jataay bi nga xamante ni eh, moo doonoon tëccel li nga xamante ni mooy eh, Al Wafa muy kuréel goo xamante ni diiru weeru koor wi yëpp fu taksaan jotee rek ne daje fii ci juma juma ji ci Daarul Moxti woo fi waxtaankat bu mag boo xamante ni moo xam ci diine ngay wax moo xam it ay niti àddina ñu waxtaan ci li nga xamante ni mooy tolluwaayu jamono. jamono ndax loolu dafa am solo kenn mënta dund te doo euh, sóoraale li nga xamante ni mooy nekkinu li nga xamante ni mooy jamono naka jekk nag saa su nekk ngeen ko doon ànd ak ñun fii ci Touba Vision yaakaar naa képp koo xamante ni yaa ngi doon ànd ak ñun rek dara rëccu leen ci ndax saa su nekk ñu ngi ko doon ànd ak yéen en direct kon xam naa ni fii rek lañuy ñuy yemandeek yéen ci jataay bi nga xamante ni moo doonoon dernier jataay bi nga xamante ni bëggoon nañ leen koo indil ngir ñi nga xamante ni dañuy dégg kuréel gi te xamuñu carrément ni kuréel gi di doxe naam ku seetaan li nga xamante ni mooy jémmi jataay bi eh, lu ci bari loo xamante ni lëntoon na la lu ci bari dina la ci leer kon fii la ñuy yemandeek yéen lii nga xamante ni mooy jataay bi ñu seqoon ak suñuy jëwrin ak suñuy kilifa di leen ñaanal suñu borom gën leen a kàttanal suñu borom gën leen a woyofal li nga xamante ni mooy yan bii nga xamante ni mooy yenu ci ñoom ba lépp nga xamante ni mooy liñ bëgg suñu borom defal leen ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa مالك الملك يا من جل